rahimahullahu taala mu indi xadis numéro quatre cent cinquante et un ah mu ne wa an Anas radiyallahu taala anhu annahu qaala wa an Anas radiyallahu anhu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam li Ubayy ibn Ka'b radiyallahu anhu inna Allaha amarani an aqra'a alayka lam yakun alladina kafaru qaal wa sammaanii lak qaala naam fa baka muttafaqun alayhi wa fi riwaya fa jacala ubayyun yabki kon alimamu alxafid annawawiyu rahimahu llahu taala mu ëndil ñu beneen xadis ci buntu bi muy xadis numéro quatre cent cinquante et un ñeenti téeméer ak juróom fukk ak benn mu ne waan anasin mu ne xadis bii nag mu ngi indi nii mu ngi koy jële ci seydina anas ibn malik radiyallahu taala anhu wa arda mu ne anna qa annahu qaala qa mu ne waan anas radiyallahu anhu annahu qa mu ne an anas radiyallahu anhu qaala rasulullah mu ne yonent bi annahu qaala mu ne qaala rasulullahi yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa wax li Ubay ibn Ka'b dafa wax Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ne ko inna Allaha ah yow de Ubay yëgal ne borom bi tabaaraka wa ta'ala hmm, ah amarani moo ma digal Allahu akbar oh moo ma digal an aqra alayk ma jàng ci yaw ubay ñii saar bi wala lii aaya bi lam yakun alladhina kafaru aaya jàngal ko saar bi ba mu jeex muy lam yakun alladhina kafaru suuratul bayyina mu ne ko borom bi moo ma digal yow ubay ma ñëw man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saar bi Seydina Ubay ne ko xaala Seydina Ubay ne ko wasal naa nii nag nee na saam borom bi sama tur la tudd ne nga ñëw ci man nga jàngal ma lii Allahu akbar xaala naam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ah kay waaw loolu la Allahu akbar ne ko loolu la kay moom moo ma ko wax tudd sa tur waaw fa Seydina Ubay ci saasa muy jooy Allahu akbar Allah <laughs> <laughs> waaw <laughs> Allahu akbar mu ne muttafaqun alayhi Allahu akbar mu ne xadiis bi ba eh, al imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo Allahu akbar <laughs> mu ne wa fii riwaaya am na ci neneen min solo xadiis fa ja'ala Ubayyun yabki waaw Ubay radiyallahu anhu nag di jooy bi ko rent bare saar saar ne waaw waaw waaw ki nga xam ne borom bi noonu la ma tuddalee ne ma tuddal ma sa tur yow ne ma jàngal kon hadis baa ngi noonu kon nee na muttafaqun alayhi laaj bi mooy est ko solo dañ naan la déedéet al imaamu Ahmad solo na ko al imaamu Tirmidhi rahmatullah alayhi kon al imaamu al haafiz al Bukhari rahimahullah mu ngi gondi ci kitaabu manaaqibil ansaar baabu manaaqibi baabu manaaqibu Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu mu ne qaala mu ne haddathani imaamu al-Bukhari mu ne nettali na man dong Muhammad ibn Bashar suma sëriñ di Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi al-Basri di Bundar rahimahullahu ta'ala al-Basri qaala mu ne haddathana Gundar mu ne ki ñu nettali mooy Gundar di Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali rahimahullah Abu Abdillah al-Basri qaala mu ne sami'tu dégg naa Shu'ba baay jiit leen ni dencoon uh, yaayam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 moom mu ngondi ci kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa baabu istihbaabi qiraa'ati al-qur'aan ala ahli al-fadl mu ne haddasanaa Haddaab ibn Haddaab ibn Xaalid mooy Hudba Hudba ibn al-Xaalid ibn al-Aswad ibn Hudba al-Qaysi ath-Thawbaani Abu Xaalid dañ ko doon wax Haddaab di ko Hudba al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa Hammaam mu ne ki ñu nettali mooy Hammaam di Hammaam ibn Yahyaa ibn Diinaar al-Awdi abu abdillah ibn abu bakr abu bakr ash-shaybani al-basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana mu ne nettali nañu qataadatu di qataada mi ngi sànq rahimahullah nanas moom gis nañ ko sànq ibn malik anna radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala li ubay radiyallahu anhu inna allaha amarani an aqra'a alayka qaala allahu sammaanii lak qaala allahu sammaaka lii qaala fa ja'ala ubayyun yabkii moom lay wax ne wa fii riwaaya imaamu Nawawi fi suuf fa ja'ala ubayyun yabkii allahu akbar allahu akbar kon lii eh, lëkkaaleem ak suñu bunt mooy le fait que eh, Seydina Ubay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ko alxuraan muy jooy gis nga mbir yi ni la ko imaamu Nawawi di tegale xaw ma yaa ngi koy seetlu fay wala premier hadith <laughs> moom moo wax Seydina Ibn Mas'ud mu jàngal ko alquran moom muy déglu di jooy exemple hadith biñ génn sànq bu Seydina Abdallah ibn Shikhir moom ci boppam moo ko doon jàng di jooy bii nii suñu boroom wax ko mu dem jàngal ko kenn ci saxaabaam yi mu dem jàngal ko kenn ci saxaabaam yi alquran. koo kële di jooy allah ah sunna la boo xam ne nent bi alay salaam ah bépp côté rek gis nañ mu defe ko allah ndax wane rëy màggaayu jooy te la ko waral di ragal yàlla tabaaraka wa taala allahu akbar allahu akbar allahu akbar <laughs> kon loolu gis nañ kon lëkkaale ma bunt bi neewu ko lu tax ngay jooy waroo jooy jooy bi baaxul déedéet jooy li muy jooy yonent bi saa saa du gis lu jaaduwul surtout xam ne alxuraan lu mu jàng kenn di ci lu dul noonu di def lu dul ci njàngamam jàng mu taxaw ko bàyyi ko noonu déedéet léegi kon loolu ragal yàlla ni mu màggee ak déglu alxuraan bam euh, waral ay jooy ca borom allahu akbar la tahjuranhu watluhu mu'abbida waaw <laughs> bu ko gàddaay mukk waaw dee ko jàng nag mu'abbida te dappetoo ko moom alquran mooy xayru loo mën a tudd sa moo loo mën a sikkar mooy alquran ut ciy dog ut ci ay ay ay ay ay wird yoo xam ne sa wird yooy def dara du la ko dillee allah kon ginnaaw lool dañuy ciy gis lu Seydina Ubay ibn Ka'b tamit radiyallahu anhu bi nga xamante ne borom bi jagleel na ko lii ba ñëw digal yonentam bi alayhi salaam quand même ko kenn ci saxaaba yi na ko demal nga jàngal ko lii waaw saaru lam yakun ah fay gisoon nañ ko ci kii ah ci ñëw ci <laughs> tafsir alayhi <laughs> waaw lam yakun alladhina kafaru waaw nekkul woon gaa yi nga xamante ne nii dañoo weddi yàlla wal mushrikina naa mushrikuuna yi ah kon gëneelu Seydina Ubay ibn Ka'b quand même ñi ciy gise tamit kene mooy ki gën màgg ñëw di jàng ci kanamu koo xamante ne nii moo ko gën a euh, suufe yonent bi alayhi salaatu salaam yàlla ñëw di jàng ci kanamu koo xamante ne nii ah. Euh, taalibeem la waaye dañ ciy gis ne ndigalu yàlla yi mooy borom bi loolu mooy ay ndigalam nekkul rek danaan yéen saxaaba yi dee leen def ngir yonent bi alayhi salaam dee ko mais yonent bi alayhi salaam ki boppam boromam ndax mooy jaam Seydina Rasulullah mooy jàmm boroom bi di borom te lu ma ko digal ci loolu lay ne waaw tey moo ne ko jógal nga dem gisi Ubay nga jàngal ko lii Ibn Ka'b mu dem waaw jàngal ko loolu. nga gis wàcc yonent bi alayhi salaam ak borom bi dañuy jàngal ak wàcc ak foo man di toll waaw bul am euh, rëy rëylu que naan non comme li ngeen ñuy wax <laughs> di dégg wax ñoo xam ne dañ koy dégg xamuñu nan lañ ko déggee al ilmu daal yu'ta wala yu'ta ale wala wala ya'ti xam-xam non xam-xam dañ koy dikkal nee du moom mooy dikkal kenn laa wax waaw ku soxla ni ñëw ku ñëwul sa affaire la doxal fooy dañ naan la déedéet mbir mu du loolu loolu dafa am teqantal waaw am na façon nit ñoo xam ne bien sûr loolooy dox ci moom waaw loolu mooy dox ci ñoom ndax am na ñoo xam ne dañoo rëy xamuñu gëddu xam-xam amuñu hein euh, lan mooy xam-xam ñooñu nga naan al ilmu yu'ta wala yati waaw waaw waaw loolu imaamu Maalik ko doon wax ah <laughs> imaamu Maalik moom moo ko doon eh, nga xamante ne nii ay gaa yi nga xam ne xamuñu xam-xam quoi waaw xam <laughs> eh, eh, xamuñu xam-xam ba pare buur bi mooy Haarun Rashid biñ la waxoon. hein moom moo doon imaamu Malik rahimahullah ah, moo doon yow Malik maag yow ñoo fépp xam-xam <laughs> waaw dañuy nettal looloo tax moom mu daal di bind euh, li waral mu bind ko nettali bii ñuy wax boobu bi di xalifa euh, abbasid yooyu yow xam-xam waaw <laughs> waaw waaye nag bindal téere boo xamante ne nii après man taluma nekk di lool di defar di bind téere ki di yooyu yow nag bindal ndax nguur gi ma yor ak li ma war a toppatoo yow nag bindal boo bindee ba pare ma jël loolu ñépp ma ma ne leen lii la ñuy doxe imaam Maalik ne ko déedéet ndax saxaaba yonent ma lay saa saa dañoo tasaaroon ci gox yi kon xam-xam noonu la tasaaroo tënk lépp nag ci man mii nga xam ne sama xam-xam moom fii la surtout waa Hijaaz waa Medina ci loolu tënk ci ñëpp loolu noonu mu bàyyi noonu moom moomu dañuy nettalee imaamu Maalik rahimahullah dafa dugg ci moom xalifa bi eh, eh, léegi nag mu ne ko yow Abu Abdallah ah mu ne ko ah yow de war na ngay ñëw nag ci ñun mooy di ñëw di baagante ci palais bi ñëw di jàngal yi wala boog ci fi nga xamante ne daal falak njabootam ne waaw bu ko defee suñu doom yi di jàng ci yow mu watta dégg ko ci yow waaw mu ne ko yal na borom bi daal di teddal amirul mu'minin waaye nag ah xam-xam bi ci yéen la génne waaw bu ngeen ko màggalee nag mu màgg te màgg na ba pare waaye bu ngeen ko wàccee mu wàcc te xam-xam nag yuta wala Euh, euh, wala yati dañ koy dikkal waaye du mooy dikkal mu ne ko ah wax nga dëgg nag waaw kon nag ne ko nag génn leen yéen sama doom yi bu ngeen bëggee dégg ngeen dem ni nit ñi fekk Maalik mii imam bi ca jàkka ja fa ko nit ñey fekk voilà kon al imam Ibn Kathir mu ngi nettali lii ci al bidaaya wan nihaaya kon mu ngi noonee rahimahullahu ta'ala kon loolu nga gis ne imaam Malik da ko waxoon parce que daa xam ne ñii surtout doom yu mel noonu ay doomu monsieur la président nga leen di jàngal si ci pale bi xam nga loolu bari na ñoo xam ne boo leen ko waxoon tey dañuy jàpp ne ya ndaw opportunité <laughs> kii mooy ustaazu doomu monsieur le président waaw nga xam ne da leen a utal benn jour ñu ne ko ajjuma ju nekk président bi na ko nag yow ajjuma ju nekk fii ngay julli see tunis fi ngay nekk jàngal sama doom yi diggante timis ak gée après nga jullee fii reer ci reer yu mag yi <laughs> kooku nga xam ne day jël taal otoom ñëw buntu palais kay présidentiel bu ñëwee gaa yi xàmmee nañ ko day wane kii rek ñu ne ko oh, gaa yi tóojal ko kay mu jàll <laughs> xam nga loolu <laughs> bari xam ne jàpp ni lii waaye opportunité en plus yow président bi saa la neexee gis ko en plus bon gaa yi nga xam ne affaire u àddinaa leen ñor ñu jàpp ne yow non seulement yow say mbir day defaru mais sa mbokk yi ñëpp mën nga leen a seeni soxla <laughs> waaye ñooñu mooy ñi nga xamante ni ñoom xam-xam ñoom liñ ko def mooy waruwaay ngir àdduna waaw ñoom seen xam-xam lañ jël def kow fas war ci ngir amee seen àddina xaabu wallah wallahi kuttus nañu gaa yooyu le <laughs> waaw wala alladhi yutlabu litasaabuq waaw xam-xam waru la nekk bi nga xam ne da koy ut ngir di concurrencer ak tamit liktisaab yi euh, di di di di ci fàggoo <laughs> loo xam ne moom ngay amee <laughs> waaw di jële ca gaaye zaadum jaadan jazura <laughs> yóbbal koo xam ne guddoon la loolu waroo koo def boo ko defee de mooy ki nga xam ne jël na caqu or sànni ko ci géttu mbaam loolu la imaamu Maalik doon wax waaye mooy parce moom xam na ne ay doomi buur nga ñëw di leen jàngal premièrement ñu mel noonu mën nañoo bañ a euh, euh, bàyyi xel gëdd xam-xam bi ba pare di ko doyal di ko doyalal moo tax mu wax buur bi lii léegi yow loolu mënoo ñëw nag généraliser ko fépp ba fuñ la wax nga naan non man man non xam-xam wala mu yaati wala yuta xam-xam euh, dañ koy dikkal waaye moom du mooy dikk waaw ku bëgg jàng daal na ñëw déedéet léeg-léeg yow yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam xoolal na loolu def est-ce bu defoon loolu gaa yi euh, dina mën a dajeek waa Ansaar déedéet lakinnahu lam yazal yaqfu mawaasimahum yarju min allahi awnan ghayra muttasim moom yonent way saa saa masola deñ di xeeñtu seen foire yi fa nit ñi bare seen yi lañ fay ëndaa lekk di fa daw mais yonent way saa saa neewul foofu daa xaram le marché c'est xaram yaa riba yaa riba yaa sangam c'est xaram non dafa dem fa gaa yi nekk mu fekk leen fa kaaba da nga xam ne fa lañ rëma rangale woon xërëm yi mais da doon jullit xërëm yi tiim ko après est-ce que daa jullit xërëm yi voilà loolu mooy nga ñëw benn kër goo xamante yow fi nga mën a jullee di ay léegi dañ naan la doo julli da ngay julli kay da leen a julli payo <laughs> te mënoo julli feneen mënoo ci dara fii ngay jullee da ngay julli waaw kon muy noonu da nga leen tibay saa san doon na julli fu gën a foofu kaaba gi ay yàlla yu rëy lañ fa rangale woon ay trois cent et quelques yàlla mu taxaw fa di julli nga naan la <laughs> waaw <laughs> mu ngi noonu kon affaire bi euh, nit ki day yeewu yonent way saa saa masula dañ di de wër gaay ci seen foire yi di yaakaar ca yàlla mu am ci ndimbal ci jàngale mu leen di jàngal ba mu gis xol yoo xam ne dinañu nangu badratul islam muy jiwul islam ba niñ koy booleeg wàllam saar comme ni ñu ko xamee kon xam-xam te ñaata yoon comme fii mu ñëw moom moo dikkal Seydina Ubay waaw moo ko dikkal ngir jàngal ko xadiis yii nii ba pare ne eh, ne ko boroom bi tabaaraka wa taala ci boppam moo ma dikkal man yonent bi alayhi salaatu wa ma daal di lay eh, eh, jàngal li nga xam ne mooy aaya yii kon nag loolu lu am am solo la quoi voilà loolu dafa am teqantal voilà des fois bu dee xam ne nit ñii ak yëpp ëpp sa njort liñ la won mooy nit lañ yoo xam ne xamuñu gëddu xam-xam loolu bul jël jaaroy or di ko wala jamaa di ko sànni ci géttu xam géttu mbaam loolu bu ko def boo ko defee loolu lay tekki waaye bu dee ne xam nga ne ñii moom de toute façon ñoom mbir mi ñor ma leen lool waaw loolu baax na sax ñëw gi ngay ñëw loolu leen di yokk li nga xamante ne nii mooy ak cawarte waaw xam ne dañ cee def yitte waaw sinon ñoo xam ne buñ gisee ustaas bi ñëw dañuy jàpp ne sax moom moo ci am intérêt di leen jàngal waaw bu dee ñooñu am intérêt buy ñëw ñu naan dañoo am anniversaire tey di daw wala boog day nelaw yeewoogul te parents yi ñoo ko tey ñooñu xamoon nañ ne xam nañ heure bi ngay ñëw di jàngale si ñu ñëw naan bàyyi nañ ko muy anniversaire léegi laaj leen huit heures et demie huit heures trente bu ñu waree xëy xëy suba leen di ñu war a dem école seen xale yi est-ce que moom parent bi imaginer na benn seconde moom waxuma bu biddanti de mu yeewu six heures du matin. nelawul nelawul nelawul ba huit heures te mu xam ne kii doomam ji école ba fokk mu dem trente minutes ngir dooroon mën a àgg mu bàyyi ko fa naan naan ah nelaw jarul ma ko yee dina ko def xam nga loolu du ko def léegi lu tax xam-xam bii muy diine bu nar koo def loolu mooy amalul njariñ xam-xam bi yow moomu bu dee jotoon ngaa ñëw ba ko leen man nag moom sama ñëw mënatu la ne waaw bés bu leen ñoree dee leen ma fekk si te samay heure lii la ku ko man nag respecté nga def ku fi tardé keroog ngay bàyyi lay dàq mu jeex takk ba pare dóor say cachet non seulement da dul lool xam nga loolu lépp lu ko indi mooy gratuité waaw moom laa doon wax naan xam-xam léegi moom man moom loolooy sama mazhab waaw te moo doon mazhabu ñoom Seydina kii Ibrahim ibn Yaqub kii Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi sa waay Serigne waa kutubu sitta te ne waaye ba muy jàngale xadiis boo xam ne kala kaa jàngal da ngay waaw da ngay joxe lu mat sëkk siinoo doo doo doo laal waaw <laughs> surtout jamono bi waaye ma ne taxayurul ahkaami bi taxayuri zamani wal makaan léegi daal xam-xamu diine alquran laag hadis laag usul laag yooyoog naxoog nangam ak bés boo ko fiy jàngal ci alaat yi tasawuf ak yépp dóoral say prix <laughs> te wax la la waxoon bu fi nekk di asaaloo prix yi ah jëb rek ne léegi bon vingt euros la te yow defoo yow da ngaa war a yu def benn calcul def benn étude yow li nga soxla say besoin na ko ci faj laa wax say facture yépp waaw ba am lu confortable lu def nga séddale ko ci jaay dóor say prix ne leen c'est ça mensualité wala quinze jours yu nekk lii la wala ay session la six mois laay jàngale deman sàngam waaw kalaa ñëw moom kaset six cents euros di nga ko dóor waaw wala trois cents wala quatre cents yaay seet nga mën a participer am bu dee ci internet ñu ma jox la code yi nga xam ne ci ngay amee accès ci mbir yi waaw bu cours bi jotee ma ubbi ñépp dugg buñ paree ma tëj ñépp nekk ci biti voilà loolu mooy mbir mi <laughs> waaw sinon gars yi xam-xam bi dañuy jàpp ne waaye lii du dara quoi lii du dara lu tus waaw. ñu ngi noonu ku ci am sa doom boo xamante ne ni kenn ki daara nga ko yóbbu da nga naan sëriñ daara bi ay ay xam laa la laaj kantaa ki ñu yóbbu école moom wala internat boo xamante ne privé la bu ñuy jàng école ak yooyu nga ñëw yóbbu fa lu bari di fay ay cinquante mille mois wala quarante mille ak la nga koy solal fourniture yàq la nga koy kii di ko peña buy dem ni nga koy waajale alors nga kiy dem daara moom léeg-léeg sax à la nga koy nga mu dem noonu yére yu dand yeeg pyjama yim solo yooyu ñëw taxaw borosu sax defu ko waaw yow loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu c'est pas normal te loolu sëriñ daara yi ci boppam ñoo ci war a taxaw waaw ndax gaa yi moom bu dee <laughs> bul toog rek nga xoole ñu naan voilà nii la doon demee après dama naan noon la doon demee mais man dafa demeetul noonu ci man waaw te dinaa leen wax samay raison lii wëg lii wax leen lii ma kon mu ngi noonu kon xam Euh, kenn day dañ koy dikkal hmm? mais lu dikk loolu euh, lu jara bàyyi xel la nit ki mu xam kañ la lool di dox ak kañ la dul dox ah, lool lu ama am solo al imaamu Nawawi ci al minhaj rahimahullah mu ne bi muy sara xadiis bi mu ne waxtalafu fi lxikmati fi qiraatihi sallallahu alayhi wa sallam ubay mu ne boroom xam-xam yi wóote nañ ci sagesse ci tax tax li nga xam ne moo waral yonent bi alayhi salaam xëriñ tiif di nekk mu ñëw di jàng ci Seydina Ubay di ko jàngal alquran saar bi mu ne wal muxtaar bayina li nga xam ne moom lañ tànn ci wute yooyu nag mooy anna sababaha an tus an tustanna an tastanna al um an tustanna al umma aw an tastanna al ummatu bi dhalika fi al qiraati ala ahli al itqaan wal fadl wa yata'allamu aadab al qiraa waaw wala ya'nifu ahadan min dhalik waaw mu ne li gën a eh, li ñu tànn daal mooy que ne yonent bi saa saam lool c'était ngir xeetam bi daal di jàngalool ci moom jële ko ci moom roy ko ci moom ci jàng ci ñi nga xam ne alxuraan ci ñi nga xam ne ñooy boroom ni ko gën a man waaw ak boroom gëneel yi di leen jàngal alxuraan ndax suy naa umay kaana min xiyaari saxaabati rasuulillah daa bokkoon ci tànniifu saxaabaa yonent bi alay salaam bu ko defee ñoom ñooñee wa yata'allamu ñu mën a jàng aadaabal qiraa waaw mooy teggini jàng alquran ñu ciy gise it li nga xam ne mooy ñi boroom xam-xamu wii yi kene lii da ciy duggaale kene lii yonent bay saasaam ci boppam sëriñ bi ñëw di wan aat yi nan lañuy jànge alquran nan lañ koy euh, jàngeeg nan lañ koy kiiwe prononciation yeeg mu ñëw bu jàngee taaliba bi dégg ko xam ne ah nii la règle yaa ngi nii voilà kon nag mu ngi noonu ñu jàng ci ak teggin yi wax fii fan lañu war a taxaw fan lañ warul a taxaw nan la ñuy defe idgham yeeg tarxim yeeg ñawmin seen ak na yeeg maam ñoo ñépp moom nga man ko cee jàngaale waaw ak ak li nga xam ne eh, yi ñuy yi ñaata eh, xëcc yi ah yooyu yëpp nga xam ñaata la fan lañ war a taxaw ak fan lañ warul a taxaw fan mooy am waqf boo xamante ne nii da nga naan tekk mel ni ku noyyi rek continuer waat ak fi nga xam ne da nga naan taxaw bu gën a yàgg yooyu yëpp mu xamal la ko waaw mu ne nag sël yi nag kenn warulee foñu nag kenn naan waaye parce que àgg nga fenn ci xam-xam jombale sa bopp lii ndax yonent bari saa saam def na ko te moom lañu ñu borom bi royloo mu ne waqiila mu ne waaye wax nañ na li tan diihi da koo def ngir yeete bàyyiloo xel ala jalalati ubay wa ahliyatihi li ah li axdil qur'aani an waaye am ñu ne da koo def ngir wone li nga xam ne mooy màggaayu sayyidina ubay ibn ka'b ak li nga xam ne nekk na koo xam ne ku approprié la ku ku am ahlu la mooy koo xam ne habilité koo xam ne war na te yelloo na moos ñu jël alquran ci moom mu ne kaana nekk na moom euh, euh, yonent bi alei saatu salaam defoon na ubay nii ra'san waaw bopp wa fi fi iqra' alquran ci jàngale alquran waaw mu loolu mooy euh, moom sëy naa ubay bokk na ci ñi gën a màgg ci ñi nga xam ne ñoo ko tasaare waaw waaw waaw allahu akbar mu ne te lii dañ ciy jànge euh, ci hadis bi mu'jiza yonente bi alayhi salatu wassalam waaw mu ne wa amma taxsiisu hadhihi suura fa li annaha boo gisee nag yonente bi alayhi salatu wassalam suñu boroom digal ko mu jàngal ko particulièrement laay saar bi mooy dafa nekk loo xam ne dafa tënk jaami'a ba pare dajale li qawaa'idin kasiira ci ay ay ay ay ay ay ay ponk yu bare bare bare min usul diin ci li nga xam ne mooy cosaanu diine li li li nga xam ne mooy diine l'islam cosaan li wa furu'ihi waaye car yi wa muhimmatihi ak yi nga xamante ne nii mooy yi nga xam ne mooy yu am solo wal ixlaas ak li nga xamante ne mooy eh, eh, eh, wéetal borom bi tabaraka wa taala wa tathiril qulubi ak bi sellal di setal xol yi waaw waaw akbar mu ne wakaanal waxtu ta nag waxtoow jàngal Seydina Ubay ñëw jàng tari alxuraan ci kanamam loolu daa nekkoon yaqtadi ixtisaar daa laajoon loo xam ne day tënk suñu boroom nag eh, wax yonent mi alayhi salaatu mu jàngal ko laaye yi nga xamante ne saar bii di bayyi na kon loolu di wane ngëneelu ki nga xam ne mooy Seydina Ubay mii nga xamante ne nii ibnu Ka'b radiyallahu anhu moo tax yonent ci bàyyi saa saam loolu imaamu Nawawi wax ne waaye da doon wane ngëneelu Seyna Ubay li yonent ci bàyyi saa wax ci xadiis bu nekk saxiixayni eh, bu Seyna Abdallah ibn Amr ibn al-Aas mu ne eh, kii eh, kii Abdallah ibn Mas'ud dañoo tuddoon Seyna Abdallah ibn Mas'ud foo xam ne Seyna Abdallah ibn Amr ibn al-Aas dafa newoon. mu ne leen ah zaaka rajulun la azalu uhibbu waaw man kooku waaye la joo xam ne man duma deñ man ibn amr di ko sopp muy abdallah ibn mas'ud ndax kat sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul khudhu al-qur'ana min arba'a min abdillah ibn mas'ud fabada'a bihi wa salim mawla abi hudhayfa wa mu'adh ibn jabal wa ubay ibn ka'b mu ne man de ibn amr duma deñ di ko sopp ba ma déggee yonent ma sallallahu alayhi wa sallam ne jël leen alqur'an ci ñeenti ñii mu ne min abdillah ibn mas'ud fa bada'a bi jële leen ko ci abdallah ibn mas'ud nee na mu tàmbalee ko moom njëkk koo tudd waaw mu ne wa saalimin ak salim mawla abi hudhayfa di salim mawla abu hudhayfa shaykh quraysh men <laughs> abi hudhayfa ibn utba ibn rabi'a <laughs> abu hudhayfa <laughs> wa mu'adh ibn jabal ak sayyidina mu'adh ibn jabal ansari wa ubay ibn ka'b ak sayyidina ubay ibn Ka'b radiyallahu anil jamii nga xam ne lii kon di wane ngëneel yi nga xam ne moom la Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu am kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala léegi mu ñëw ci xadiisu numéro 452 mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala Abu Bakr radiyallahu anhu li Umar ba'da wafaati rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam intaliq binaa ilaa ummi ayman radiyallahu anhaa nazuuruhaa kamaa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yazuuruhaa falammaa intahayaa ilayhaa bakat faqaalaa lahaa maa yubkiiki amaa ta'lamiina anna maa inda allahi xayrun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaalat inni laa abki anna laa anni inni laa abki anni laa a'lamu anna maa inda allahi xayrun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam walakin abkii anna alwaxya qad inqata'a min alsama fa hayyajathumaa ala albukaa fajacalaa yabkiyaani macaha rawaahu muslimun rahimahullah wa qad sabaqa fi baabi ziyaarati ahli alxayr kon alimamu alxaafid annawawiyu rahimahullahu taala mu indil ñu xadis numéro bi 452 mu ne wa mu ngi jële xadis bi ci Seydina Anas mu ngi jële xadis bi jàll léegi ba léegi radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala Abu Bakr li Umar radiyallahu anhuma mu ne Seydina Abu Bakr radiyallahu na borom bi gërëm leen ñeneen ñoom ñaar bi nga xam ne la yonent bi alayhi salaam génn Seydina Abu Bakar ne Seydina Omar intaliq bina ila ummi aymana ne ko Omar nañ dem ci ummu ayman nazuruha baraka alxabashiya nazuruha ñu dem daal di koy ziyaare ji seeti ko kama kem ni nga xam ne kaana nekkoon na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xam ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na moom ci boppam yazuruha doon dem don ko seeti léegi ñu ne fa lamma intahaya ba nga xam ne ci lañu accès ilayha ca kër ummu ayman bakat say sayna um ayman da leen a gis rek di jooy fa qaala laha sayna abu bakar ak sayna umar ne ko mais maa yubkiik ko waa ummu ayman lu la jooyloo ama ta'lamina xanaa xamoo ne ñoom nañ jàpp ne ah mooy yenent bay saasam biy dóoru génn àddina sûrement moo ko jooyloo xanaa xamoo ne annama inda la ne fa yàlla de xayrun li rasulillah moo gën ngir ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaalat ummu ayman ne leen radiyallahu inni man de laa abki jooyuma këni an këni man laa alamu xaw ma ne annama inda allahi la ne fa yàlla xayrun moo gën li rasulillah ngir ndaw yàlla du looloo ma jooyloo lool laa ñàkk xam moo tax may jooy lool xam naa ko walaakin waaye abki damay jooy anna al waxya kana waxyu bi qad inqataa waxyu bi dafa dog min as-samaa ci asamaan waaw loolu moo ma jooyloo waxyu bi nga xam ne moo joge jóge bi fi yonent bi alayhi salaatu di ñëw di ñu ravitaaye di ñu ah, loolu de laa xam ne dog googu a ma jooyloo fa hayyajathumaa ala al mu puuse leen nag ci jooy fa ja'alaa ñoom ñu nekk nag yabkiyaani muy Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar radiyallahu anhuma yabkiyaani di jooy maaha di jooy ak Ummu Aymana radiyallahu anil jamii voilà mu ne xadis bii de rawaahu soloo na ko muslimun al muslim rahimahullah mu ne waqad sabaqa romboon fi ziyaarati fi ahli al xayr ci di ziyaare waa yiw buntu boobee xadis na. waaw rombon na mu ne mu leen pousser ñuy jooy kon ñoom ñaar ñuy jooy mu ne xadiis bi kon rombon na ci buntu bi nga xamante ne ziyaarati ahlil xayri di ziyaare waa mu doon xadiis numéro trois cent soixante mooy baabu ziyaarati ahlil xayri wa mujaalasatihim wa sohbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaaratihim wa du'aa'i minhum wa ziyaarati al chapitre garab numéro quarante cinq fa lañ ko woon mooy hadith numéro trois cent soixante mu ne woon wa an Anas radiyallahu anhu annahu qaala ba nim woon foofu waxoon nañ la ne hadith bi dina ñëwaat hadith numéro quatre cent cinquante deux walillahi alhamdu wal na moom lañ nekk nii lëkkaaleem bunt buntu bii ñu nekk nag mooy gëneelu kon jooy ndex ndax ragal yàlla ak tamit di fàttaliku lu jëm ci koo xamante ndax xemmeem yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam looloo jooyloo sayyidina sayyidatuna ummu ay man baraka alxabashiya te tamit bi ñoom Seyna Abu Bakar Seyna bi gisee ne looloo tax mu jooy wax yu boobu nga xam ne mooy borom bi moom lañu doon alimenté waaw nga xam ne kitaabullah almamduud nga xam ne nga xam ne benn cat bi moo ko téye benn bi mu daal di koy yoor ci nit ñi loolu nga xam ne moo doon alimenté nit ñi bi wax yu bi daggee loolu jooyloo ko moom moo tax mu jooy ñoom Seyna Abu Bakar Seyna Omar radiyallahu anhuma tamit daal di jooy ngir wan affaire baa ngi noonu ah loolu lu ama am solo la kon loolooy lëkkaale ma bunt bi kantaan nag njàngat yeeg li ci amoon ah na dellu rek ci bunt boobee ci numéro trois cent soixante fa ñu ko gisa woon alhamdulillah walillahi alhamdu wal minna kon nag ci kaw noonu la ñuy yem nii pour tey jotaay bii di ñëw insha allah ñu gis hadith naa ibnu umar radiyallahu ta'ala